bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd fassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyu lislaam di dellu si waat sunu waxtaanu fajar di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boori ñu defal tawfiq tey jii ñu ngi ci suñu lu bind ak juróom-ñett te mooy dix-huitième jotaay dix-huitième leçon téere bi di Ashriyaat Ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'a li Cheikh Abdul Aziz ibn Daaxil al-Mutayri ba tey rek mi ngi nekkoon ci lim lor yi nga xam ne ma yàlla da koy indi ci cause juróom-ñaareel bi nga xam ne tey ji lañ ko war a jeexal bu subaa ñu continuer ci cause yi yi nga xam ne lay dimbali doomu aadama ci mu mën a muñ ci mooy sunu borom tabaaraka wa ta'aala mu ne wa minha ilmuhu bi anna a'mal al-birri tanhadu bil-'abdi wa taqumu bihi wa tas'adu ila Allah bihi fa bihasabi quwwati ta'alluqihi biha yakunu su'uduhu ma'a su'udiha wa a'mal al-fujuri tahwi bihi wa tajdibuhu ila al-hawiyati wa tajruhu ila asfali as-safilin wa bixasabi quwwati tacalluqihi biha yakunu hubuutuhu macaha wa nuzuuluhu ilaa haysu yastaqirru bihi qaala Allahu tacaala ilayhi yascadu alkalimu altayibu walcamalu alsaalixu yarfacuhu wa qaala tacaala inna alladhiina kazzabuu biaayaatinaa wastakbaruu canhaa laa tufattaxu lahum abwaabu alsamaa falammaa lam tuftax abwaabu alsamaa'i liacmaalihim bal ughliqat canhaa lam tuftax li arwa li arwaaxihim li arwaaxihim inda al-mufaaraqati bal ughliqat anha wa ahlul iimaani wa ahlul iimaani wal amali saalixi lammaa kaanat abwaabu samaa'i maftuuxatan li a'maalihim xattaa wasalat ila Allahi subxaanahu futixat li arwaaxihim xattaa wasalat ilayhi ta'aalaa wa qaamat bayna yadayhi faraximahaa wa amara bikitaabati ismihaa fi cilliyiin lu mata bàyyi xel nee na wa minhaa bokk na ca lor yooyu jaam war ko bàyyi xel ilmuhu xam gi mi xam ne bi anna a'mal al barri jëf yu baax bi anna jëf yiw jëf njëkk tanhadu day yëkkatiku day jug bil abdi ànd ak jaam bi day jug itam day taxaw bihi ànd moom bihi ci moom wa tas'adu day yéeg ila Allah jëm ci yàlla jëm ci yàlla bihi ànd ak moom jaam bi mooy yàlla war naa mën a xam ne moo sax moo xam sax ki muy yàlla sax na xam ne jëf ju baax jëf yiw day jub day yëkkati ko ànd ak jaam bi di taxaw ànd ak moom di yéeg jëm ci yàlla ànd ak moom loolu kenn ku nekk war na ko bàyyi xel jëf ju baax moom loolu yàlla leeral la mu ne fa bi xasabi quwwati ta'alluqi ci kemtulaayu force doole ta ajoom biha ca moom yakunu day nekk su'uduhu ak yéegam ma'a su'udiha su'udiha ànd ak ak yéegam ajoo ci moom kemtulaayu aju gi muy aju ci ay jëfam jëfam yu baax doole gi muy àndal gi muy am force gi muy am yéeg gi muy yéeg day ànd ak moom yakunu su'uduhu ma'a su'udiha maanaam aju gi muy aju ci ak ak ay jëfam force bi muy am kemtulaay force boobu eh, kemtulaay force boobu ci lay yéegee di ànd ak li nga xam ne moo di ay jëfam su fekkee dafa aju ci ay jëfam aju gu dëgër bu yéeg jëf ji buy yéeg day ànd ak moom jëf ju baax mu ne wa wa itam wa wa mu xam ne ne mu xam ne ba tey mu xam ci ne a'malal fujuri jëfi kàccoor jëfi kàccoor ya wal iyaazu billah jëfi saay-saay jëfi caay-caay tahwi biha day maanaam wi biha day daanoog moom dafay ànd moom dafay nuur ànd ak moom wa tajdibuhu di ko xëcc ilal haawiya di jëme ko ci kàmmuk sawara wal iyaadu billahi taala daf koy bijji ilal xaw di jëme ko ci kàmmuk sawara kon dafay daanoog moom taxwi bi taxwi bi dafay daanoog moom taxwi bi jëf jëf dafay daanoog moom ci suuf wa tajdibuhu di ko bijj ilal haawiya di jëme ko ci kàmmuk sawara wa tajruhu di ko xëcc ila asfali saafilin jëme ko ci mu ag ci ñu gën a suufe ci ñi suufe ñi mu bokk ci gën gaa suufek way suufe ñi wala yaafi billah na xam ni jëfi yi tam daf koy daaneel ci suuf xëcc ko jëme ko ci kàmbug sawara boole ko ci ñi gën a suufe ci doomu aadama yi loolu itam kii mooy yàlla da ko war a xam mu ne wa bi xasabi quwwati taalluq yi ci kamtulaay doole forsuk ak ajoom bihaa ci moom yakunu day nekk hubutuhu ak wàccam maaha ànd ak moom wa nuzulu ak wàccam ba tey ilaa xaytu yastaqirru jëm ci famille sax bii ci moom fi nga xamee ne dana sax bii ci moom dana fa nekk nee na kemtulaayu ni muy ajoo ci jëfam ju bon ji fi kàccoor gi doole gi muy am doole force gi muy àndal kemtulaayu toll noonu rek dana wàcc dana wàcc ànd ak jëfam ji nekk moom fa muy nekk tamay sawara wal iyaazu billah loolu lu mat a xel la kon jëf moom euh, nim nekkee xaritu jaam bi xaritu doomu aadama ji nim nekkee xaritam moom doomu aadama yi sa xamuñu ko xamuñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yatba'u al-mayyita salaasa fa yarja'u ithnayni wa yabqa waahid doomu aadama bu faatoo al-mayyita ki faatu ñaar ñett dana ko topp ñaar ñi dañuy dañuy ñibbisi mu des benn mu ne yatba'uhu ahluhu wa maaluhu wa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maaluhu wa yabqa amaluhu aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam nee na jëf ji ak alal ji ak waa këram dañ koy topp jëf ji nee na fa yarji'u ahluhu wa maaluhu këram waa këram ak alalam dañuy dellu si nee na wa yabqa jëf ji moo ci des képp boo xasee faatu génn sa kër ak ñàkk nga sa alal sa njaboot ñoo dese sa waa kër buñ la sangee ba tax la ci ci kusu bàmmeel xalaat ñàkk nga leen bu la suulee sa jef ji rek moo fay des moo tax kenn xalaatu doomu aadama di waaj a faatu naan nañ ma suturaale sama alal ji nit ñi nit ñi naan waaw déedéet dañuy xam ne sa xel dafay nekkul waaye xel ko la ñuy wax moom. nee na ma ne qaala Allahu ta'ala borom tabaaraka wa ta'ala nee na ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-saalihu yarfa'uhu ilayhi ci moom la jëm ci moom la jëm ci moom ilayhi jëm ci moom yas'adu lay yéege al-kalimu at-tayyib wax ju baax. wala amalu te jëf as-saalixu ju baax yitam yarfa'uhu da koy yëkkati maanaam jëf ju baax wax ju baax day yëkkati jëf ju baax wala ni ni wax ju baax di yëkkatee ci moom di jëmee ci moom noonu la jëf ju baax itam noonu la koy yëkkatee moom yàlla kon day yëg kon jaam bi jëf ji muy jëf da ci yéege ci ngir jëf ji muy jëf moom jëf ji day yéeg ànd ak moom bu jëfee suñu borom da koy nangu bu jëfee jëf ju baax wax wax ju baax loolu jëfam jooji moo koy yëkkati loolu lu mat a bàyyi xel la bu yomal xiyaamee bu faatoo bu fekkee bu fekkoon nit ku baax la xalaas day yéeg ndax jëfam ji day yéeg moo tax kon day yéeg loolu lu mat a bàyyi xel la bu qaala ta'ala borom bi waxaat ne kon lii mu wax ni la koy indil firnde innal ladina kazzabu ñi weddi yàlla ñi weddi bi ayatina sunuy aaya alxuraan ji kawteef yi wane ak màggaayam ak kennam wastakbaru ñu réeréelu ñu sàkkoo réeréelu anha ci moom nee ma laa tufattaxu lahum deesu leen ubbil abwaabu samaay bunti asamaan wal iyaazu billah mu leeral ko ne falamma tuftax bi nga xamee ne kenn ubbilut abwaabu samaay bunti asamaan ubbeel ubbeesulut bunti asamaan li amaalihim ñeel seeni jëf bal li am ughliqat mu fay jaar lam tuftax deeful ubbi kon di ubbil li arwaahim seen i ñeel seen ruu inda al-mufaaraqati fa tàqalikoo ga fa ruuga tàqalikoo yaram wa bal li am ughliqat dañuy tëj anha ci moom ne bi nga xamee ne bunti asamaan kenn ubbali ko seen jëf ndax dañ koy tëj ndax seen jëf baaxut kon niki noonu itam seeni ru bu tàqalikoo yaram bi kenn du ko ubbil bunti asamaan dañ ko koy tëjal ndax ginnaaw jëf ji yéegut ruu gi du mën a yéeg mu ne waa ahlul imaan nag waa gëm yàlla wala amali saalih ak jëf ju baax ñi gëm yàlla lamma kaanat bi nga xamee ne nekk na abwaabu samaa'i bunti asamaan maftuuxatan di li ñu ubbil li a'maalihim ngir seeni jëf xataa wasalat ba mu yegg ilallahi jëm ci yàlla subhaanahu sori nañ ko lépp lu yellewut ak moom tudnam ak sellam futihat nee na ubbeef na nag li arwaaxihim ñeel seeni ubbeef na bunti asamaan li arwaaxihim ñeel seeni ruux xataa wasalat ba ñu egg ilayhi jëm ci moom ta'ala kawe na moom yàlla azza wa jalla wa qaamat nee na tamu taxaw bay te ñu taxaw bayna yadayhi ci diggante ca kanamam fa rahimaha mu yërëm leen wa amara mu bind mu digle bi kitaabati ismiha ñu bind seeni tur fi illiyin ci fu kawe fa maanaam fu kawe fa te ñu kawe ñi nga xamee ne fa ñuy bind euh, fa ñuy yóbbu jëfi nit ñu baax ña foofu foofu la ñuy bind aw turam ñi ba ñi gëm yàlla te nag ñooñu bi nga xamee dañoo ubbil bunti asamaan seeni jëf ndax ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu la yàlla wax seeni jëf dañ ko ubbil bunti asamaan seeni jëf yàlla da koo nangu ba mu àgg ci yàlla azza wa jalla looloo tax seeni ruu yitam bu ñu faatoo dañ leen ubbil bunti asamaan ñu àgg ci yàlla taxaw ci kanam yàlla suñu borom yërëm leen yemul foofu mu bind mën nañ bind seeni tur ci illiyin ci barab bi ñuy bind jëf yi nit ñu baax ña ñu gëm yàlla kon loolu ñu eh, dul loolu bu ko xamee dana wattandiku mooy yàlla mu ne wa minha xurujuhu min xisnillahi ta'ala alladi la day'ata ala man daxalahu fa yaxruju bi ma'siyatihi minhu ila xaytu yasiru nihban aw nahban lillusuusi wa qutta'i at-tariiq fama adh-dhannu biman xaraja min xisnin xasiimin la tudrikuhu fiihi aafatun ila xarabatin muuxishatin hiya ma'wa llusuusi wa qutta'i at-tariiq fahal yatrukuuna ma'ahu shay'an min mataa'ihi nee na wa minha bokk na ci lor ya xurujuhu génn gi muy génn min xisnillaahi ci tatak yàlla ci kaaraange ak yàlla allazi kaaraange gi nga xam ne kaaraange gi nga xam ne laa du sànku mukk ak sànku nekkul ci ala man daxalahu ci koo xam ne tàbbi na ca biir day génn fa yaxruju nee mu génn bi ma'siyatin bi ma'siyati ci ak moyam minhu jóge ca bàyyi koo ci kaaraange googu ila haythu yasiru jëm ci jëm ci ak mujj ci ak mujj jëm ci fu fu dana mujj maanaam day génn foofu jëm ca lan foo xam ne dafay dafay ci bërëb boo xamee ne ila hayth yasir jëm ci bërëb boo xam ne day mujj nekk nahban ak këf nekk koo xam ne dafay nekk lu ñu këf ñan ñoo koy këf mu ne lil lusus ñeel sàcc ya wa qutta'i tariq ak addu kalbekat ya addukati yoon ya addukati kati addukati kalpay yoon ya ñi nga xam ne agresseur kat yoon lañ dañuy agressé kon àddukati kalbe ay yoon moom lay mujj ñoo ñoo koy mujj këf nee nag ci lor yi mooy day génn ci kaaraange yàlla kaaraange gi nga xam ne ko ci xasataab bi doo sànku kooku da ciy génn moom mooy yàlla gi mi mooy yàlla loolu moo koy génne ci kaaraange yàlla kenn du ko aarati day mujj àgg si nekk ci place boo xam ne eh, dañ koy këf ñen ñoo koy këf te mooy sàcc yi ak àddukati àddukati yoon yi ñu moykat yàlla yeeg ñu bon ñeeg ñu yées yi ñoo ñoo koy ñoo ñoo koy ñoo ñu ànd ak moom ñoom ñoo koy këf moo tax mooy katu yàlla yi xalaas duñu am kaaraange jamono ji nekk rek fitna da leen di gaar lor da leen di gaar musiba nee na fa ma lan mooy lan mooy ak njort lan la war a njort ak bi man ci koo xam ne xaraja génn na min xisnin xasimin ci kaaraange gu aaraw tata gu aaraw laa tudriku du ko dab fii ci moom aafatun benn gàkk-gàkk ilaa ci musiba barab bu Euh, manding boo xam ne kenn xamut fu mu yem nee na bu buy tiitalaati bu garaaw boo xam ne euh, bu wéet la dara nekku fa bu ra bu raglu muhisha manding moo xam ne wala musiba moo xam ne hiya moom ma'wal lusus nee na hiya moom ma'wal lusus mooy këru mooy tàppukaayu sàcc yi wa quttaa'i tariq ak àddukati kalbe yoon yi kooku la shakka ci ne fa hal yatrukuuna ndax danañ bàyyi maahu ànd ak moom shay'an dara min mataa'ihi ci ay bagaasam lan mooy njort ci koo xam ne dafa génn fu ci bërëb bu aaru bërëb bu am sécurité boo xam ne benn gàkk gàkk nekku ci dugg ci musiba nag ak manding mu wéet benn xur woo xam ne dara nekku ci wéet lool tiit raglu lool nag nga xam ne sàcc sàcc sàcc sàcc yi ak àddukati kalbe yoon yi agresseur kat yi fa lañ nekk kan mooy lan mooy seen jotu ci waa jooju ndax darañ bàyyi danañ ko bàyyi ak dara ci ay bagaasam kenn du ko bàyyi kenn du ko bàyyi ak bagaasam waaw ku wan ginnaaw yàlla moom kenn mun ta fexe ba euh, sàcckat yi ak ñi nga xam ne ñoo di ñu bon ñi duñ la ndar képp ko defee nag fan lay jëmale fa ngay jëm ayaasu billah mu ne wa minha annahu bil ma'siyati qad ta'arrada li maxqi wala li mixqi barakatihi mu ne wa minha bokk na ci lor mu ne annahu moom waa ji mooy yàlla nga xam ne bil ma'siyati ci moo yàlla gi mi mooy yàlla fa ta'arrada nee na wu na gaarlu na li maxqi barakatihi jëm ci far ñeemal ay barkeem mooy yàlla gi mi mooy yàlla na xam ne far na ay barkeem barke dundam barkeem wërsëgam lépp far na ko dara doo ko amati ci barke ci barke loolu lu ma ta xel la mu ne wabil jumlati li boole wax jëpp kon nag li ñu war li ñu war a wax mu ne fa athaarul ma'siyati al-qabihati qabihati fa athaarul ma'siyati al-qabihati mu nekk sifa ci euh, al-ma'siya wala fa athaarul qabi ma'siyati al-qabihatu aktharu min an yuhita biha biha al-'abdu 'ilman wa athaaru taa'ati al-hasanatu aw al-hasanati aktharu min an yuhita biha 'ilman fa xayru dunya wal axirati bi xazaafirihi fi taacatillah wa sharru dunya wal axirati bi xazaafirihi fi macsiyatihi wa fi bacdi al-aasaari yaquulu Allahu subhaanahu wa tacaala man za allazii ataacanii fa shaqiya bi taacatii wa man za allazii casaanii fa sacida bi macsiyatii nee na bil jumlati lii boole wax yépp mooy fa aasaaru al-macsiyati jeexiti mooy yàlla al-qabiixatu yee di aji bon aksaru ëpp na sax min an yuxiita bihaa ci mu koy peeg al-abdu jaam ilman ci xam-xam jeexit mooy yàlla bari na bari boo xam ne jaam bi mënu koo peeg mbon jeexit mooy yàlla yu bon yi e, ni mu baree jeexit jeexit gi doomu aad ji yàlla di jur jural jaam bi bari na bari na bari waay boo xam ne doomu aadama mënu koo peeg jaam waaye nee na wa asaaru taati jeexiti mooy yàlla alxasanatu lay aji rafet aksaru mu ëpp sax ëpp na min an yuxiita biha ci mu koy peeg moom jaam bi ilman ci xam-xam niki noonu itam jeexitu yàlla yu rafet yi jeexitu topp yàlla ànd rafet gi mu rafet yi topp yàlla jeexit yi am yu rafet nga xam ne dana ko jural jaam bi bari aana bari bari bari aana bari bariwaay boo xam ne bari na bariwaay boo xam ne jaam bi mënu koo peeg ci xam-xam mu mu tënk ko daane wax ne fa xayru dunya wal axirati yiw àdduna ak alaxira bi xadaafirihi ci léppam ci mbooleem ay côté am fi taatillahi mi ngi ci topp sunu borom tabaaraka mu jeex yiwu adduna ak alaxira léppam mi ngi ci topp yàlla nee na wa sharru dunya wal axira musiba yu adduna ak alaxira ayu adduna ak alaxira bi xataafiiri ci mbooleem ay côté am fi maasiyati mi ngi nekk ci mooy mi ngi nekk ci mooy yàlla yal nañ ci yàlla musal te wërsëgal ñu topp yàlla amin nee na yiw ayu adduna ak alaxira léppam mi ngi ci mooy yàlla wal iyaazu billah mu ne wa fi ba'd al athar nekk na ci leen bi jeexit yi fii na tudd lii fu mu ko jële euh, kon du xadis boo xam ne euh, bu wóor la waaye maana bi lamboona ak wér mu ne yaqulu euh, xadis boo xam ne ci alayhi salaatu wasalaam ci ko jële kon lenn ci athar yi benn bàyyi ko ci taabi'un yi wala ci atbaa'u taabi'in waaye lamboona wér moom mu ne wa fi ba'd al ne lekk na ci leen lenn ci jeexit yi nga xam ne wax yi nga xam ne ñu solo la Eh, mu ne yaqulu llahu borom bi daa wax ne subhaanahu sori nañ ko lépp lu yellowut ak moom moom yàlla ci bokkaaleeg ndoom ak lépp rek wa ta'ala ta kawe na yàlla nee na man zal ladhi ana kan mooy ki nga xam ne ata'ani topp na ma fa shaqiya muy texee di bi ta'ati ci topp gi ma ana kooku loolu amut topp yàlla ba texee di topp ñett di texee di déedéet moom lu ma ta bàyyi xel la moo tax xadis boobu di wax ne nit ki dana jëf-jëf ba diggante àjjana lu dul lu tuuti moo koy dese ndekete yoo maanaam ci sawar la waa ci sawar la bokk daal di jëf ci sawar faatu safaan bi itam niki noonu loolu tekkiwut ci mukk nit day jaamu yàlla texee di waaye leen bëgg a foofu mooy day leeral euh, sañ suñu borom ak kàttanam di ci leer itam ci li jëfi àjjana yooyu li fi jublu mooy ci doomu aadama gis doomu aadama yi gis jëfi sawar yooyu li mu fi jublu mooy li ci doomu aadama yi gis fii lii doomu aadama yi gis la ba a wax de waaye tekkiwut ci loolu mooy dëggantaan ndax ku texeer yi moom doo baax waaye li doomu yi gis te jàpp ni kii moom ku baax la fekk ni wala baaxut de mhm. nee na yàlla itam waxaat ne wa man zal ladhi mooy ki nga xam ne ansaani mooy na ma fa sa'ida mu texe bi ma'siyati ci mooy gi moom ki mooy mooy ba noppi di texe di texe ci mooy gi moom mooy di laalu umut mooy ko tu yàlla ba faatu saxaala day texe di jaamu ko tu yàlla ba faatoo day day texe